gisoon nañu ñu ngi woon ci deuxième parti xare bi ginnaaw biñ gisee ne début xare bi suñu boroom subhaanahu wa da ko yombalal jullit ñi lool dëggal leen li nga xam ne moom la leen digoon te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon leen ko ne leen fekk yéen ngi dégg tey jëfe li may li ma leen digal yéenay am ngañaay bi ñu tàmbalee xare bi ñu def loolu ñoo am ngañaay waaye gis nañ ne mbir yi mujjul foofu mooy ne rumaat yi nga xam ne en tout cas lenn ci ñoom ndax mënuñoo wax ñoom ñépp la ndax du ñoom ñépp lenn ci ñoom ñoo jóge fa nga xamante ne nii moom la leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tegoon daldi wàcc comme niñ ko gise woon fa kaanatil hazima mu nekk la défaite yéeféer yi yu kuffaaru quraychin yi daldi profitoo ci loolu te ki defoon lool di seydina xaalid ibn al walid te temps yi tuubagul woon radiyallahu taala anhu bam demee mu daldi rey ña fa des ca kaw montagne ba rayaali ki nga xam ne moo leen jiite woon di seydina abdallah ibn jubayr rayaale ña fa desoon ah léegi nag ñu dugg ci diggante montagne bi nekk diggante montagne bi ñoom ñu yoroon fas yi ñu daldi tañ ci jullit ñi ba nga xamante ni nii ñu bari daldi ci faatoo loolu noonu ci lañ ne woon ba ñu ngi woon doon gis ñi nga xamante ni keroog ñoo tëdd keroog Uhud daldi faatu foofale ginnaaw bi nga xam ne am na ñu ci jot a gis ci jotaay bi weesu gisoon nañu faatoog Seydina Anas ibn Nadr mu nekkoon baytix ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma waaye gisoon nañu ni nga xam ne tamit noonu la Hanzala ibn abi amir daldi génne àddina moom it gisoon nañu ki ñu mujj woon gis muy génn àddina asadullah wa asadu rasulihi Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu taala anhu wa arda te ki nga ne moo ko di Wahshi ibn Harb Abu Dasma di Wahshi ibn Harb Abu Dasma ñoom ñépp gis nañ seen tarjama walillahi alhamdu wal minna ndax waxoon nañ la ne moom mujj nañu tuub ci loolu nag lañuy continuer ndax mbir mi fi mu jóge comme ni ñu ko tudde woon bi ñuy gis tarjama Seydina Anas ibn Nadr loolu boo fàttale ko riwaaye yi nga xam ne boo fàttale ko riwaaye yi ñu gisoon ah waxoon nañ la ne rumaat yi lenn ci ñoom ba ñu wàccee ah seen diit bi wax ak ñoom déggaluñ ko ñu ne dina ñoo ngi waat ne mooy ak ñi ànd ak moom wax ak ñële ne leen bu leen dem ñoom ñu ne dinañ dem bi ñu defee nee na ah fekk seen mbokk yi ñoom ñu ngi ñu wàcc fekk leen ca suuf ñuy dajale màngama butin wu guerre bi surtout ca centre de commandement Quraysh bi loolu lañu riwaaye yiñ gisoon di riwaaye yiñ waxoon yu imam ibn Isaaq waxoon nañ la ñi ko soloo woon ñépp ñoom imam al-Waaqidi imam ibn Sa'din ak ñeneen ak ñeneen imaam at-Tabari jële ko ci as-Suddi muy xadiis boo xam ne mursal la yooyu yépp waxoon nañ la ko léegi nag ñoom ci riwaaye yooyu ñu ne ah, bi nga xam ne ci la ñooñu wàcc bala ñoo ñëwaat continuer ci keneen ku ñu gis ku faatuwaat ci jullit ñi nekk koo xamante ni ak faatoom ah, bokk na ci ñi gën a siiw ñu génn àddina foofu keroog Uhud Ah, moo tax ñu ne bi nga xam ne ci la Xaalid ibn al ak cavalerie bu Quraysh bi daldi deme biñ gisee ne ci kaw montagne bi kenn newatu fa presque ñu tuutee fare ñu dem daldi fay Xaalid daw wa tabi'ahu Ikrima Ikrima topp ko fa karra bil xayli wa tabi'ahu Ikrima ibn Abi Jahl ñu daldi daw mu dàq fasam mbooloo fas yi topp ko Ikrima topp ko ñu dem daldi faagaagal ñi ne woon ci kaw mu ne wa axaatu bil muslimiin daldi rey ñi ci kaw wa axaatu muslimiin ñu daldi nag ndar kepp jullit ñi léegi fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon ne uhmu zuhurana di côté montagne bi maleureusement mooy ne brèche am na fa porox ndoll am na fa ba Seydina Xaalid ibn al maaman maahu min kuffaari qurayshin daal di fay jaar mu ne fa baynama almuslimuuna qad shughiluu binnahbi walghanaa'imi id daxalat alxuyuulu tanaadaa fursaanuhaa bi shi'aarihim yaa lal uzzaa yaa la hubal wa wada'u as-suyuufa fi almuslimiin wa hum aaminuun wa kullun fi yadihi aw xidnihi shay'un qad intahaba mu ne nag bi nga xam ne ci la kuffaaru Quraysh ni récupérer montagne bi rey ña fa newoon daldi dugg nag ci diggante montagne bi jullit ñi fekk ñoom nag ñu ngi préoccupé ci dajale butin de guerre bi rek yéeféer yi agsi ak seen fas yi euh, commencé di wax nag nga dégg leen ñuy wax ca kaw ngir tamit seen gaa yi ñu dàq ñi daw ba jullit ñi topp leen ñii jàpp nañ leen def leen commencé di jàpp ay prisonniers ci yéeféer yi di dajale butin de guerre bi topp ñenn ñuy daw Xaalid ibnul Walid ak fas yim àndal bi ñu rayee ñi ci montagne bi ba jël foofu jublu nag ci ñi nekk ci xur wi di jullit ñi ñoom fiñ ne ñu ngay wax moo tax mu ne bi ñu jullit ñi newee di def yooyu di dajale màng meeg jàpp ay prisonniers ci kuffaaru Quraysh ñi di topp ñu daw ñi wiiri woon Tanaada euh, fursaanuha bi shi'aarihim ñu jekk rek dégg fas yi nga dégg ña ca nekk ñoom Seydina Xaalid ak ña mu àndal di yuuxu da wax ci kaw di wax seen symbole boobu naan yàlla al-Uzza yaa la hubal naan woo nañu uzza seen yàlla jooju woo nañu hubal afara aytumul laata wal uzza wa manaata thalithata al uxra alakumu dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun dhiza muy uzza boobu moom lañuy woo naan yaa la uzza yaa la hubal mu nekkoon lool moo nekkoon ñoom seen shi'ar keroog seen slogan buñ doon yuuxu seen bu buñ doon wax ca kaw wa wada'a as-suyufa fil muslimina wa hum aminun fekk jullit ñi fa ñuy dajalee màng mi ñu commencé di ci rey ci ñoom ñu bari fekk ñu bari ñenn ñi teg nañ seeni arme di dajale butin de bi gaay fekk leen fa daal di leen massacrer ñu bari ci ñoom waaw léegi nag fekk ku nekk am nga loo yor ci loo dajale ci màng mi gaa yi fekk leen fa fas yi piiti ni ñenn ñi yi dal flèche yi dal mu ne wala maara al mushrikuuna xaylahum zahiratan raja'u fa shaddu fa hazamuhum fa qatalu fihim wa tafarraqa al fi kulli wajh wa taraku man tabahu man tahabu wa xallaw man asaru wantaqadat sufuufal sufuuful muslimiin wastadaarat eh, wastadaarat raxaahum ñu ne bi nga xam ne ci lañ commencé di leen rey di yuuxu nag ca kaw ñépp dégg sabo yi sabo fas yi ak yuuxu yi ñi nekk ci kaw di yor fas yi ñu naan yàlla al Uzza yàlla Hubal commencé di ray julliñ nooy wa lammaa ra'a al mushrikuuna xaylahum ñi doon dàqi bi ñu déggee bruit boobu ñu tourné gis ni seen fas yi ñu ngi jóge ndar kepp nañ ñu ngi ca gannaawu ji leen di topp di rey gaa yi ak ñay dajale butin de guerre bi léegi ñoom ñu am confiance tourné fa shaddu ala al muslimiin daal di contre-attaque xam nga dañ leen doon dàq ñoom nag ñu contre-attaque mi karrin mi farrin muqbilin mudbirin ma'an ka jol moodi saxrin mithlu as min ali comme loolu imru doon wax imrul qays mi karrin mi farrin quraysh dañ doon daw waqit ñoom moom du du sax mi karrin mi farrin ndax mi karrin mi farrin waa ji day songu replier waat ngir mën a songaan mais bii dañ doon daw waqat fa kaanatil hazimatu la shakka fiha waaye comme que brèche am na am na ñu teggi lañ defoon fañ leen tegoon ñu gis ne ah seen arme bi ñi yor fas yi kat ñu ngi ñëw di faagaagal gaay ñu tourner nag ci ñi leen doon dàq songaat leen songu leen songu moo xam ne rey ci ñoom ñu bari léegi nag ñu daldi léegi armée julli ñi nekk loo xam ne dañu tàncaloo comme li imaam abdullah ibn abbas wax te xadiisam nekk ci saxiixu ci musnadu imaam ahmad bi mu koy nettali mu jël def loxoom yi baaraamam yi la jël dugalante roofalante ne mujj gi noonu la armée julli ñi mujj mel mooy ne ñu mujj tàncaloo yéeféer yi nekk leen ci seen kanam ak seen ginnaaw jàmmarloog ñoom di rey ci ñoom lu bari mu ne wa tafarraqal mu wa tafarraqal muslimun ñu tasaaroo fii kulli waj mu nekk cafouillage bu mag wa taraku man tahabu li nga xam ne moom lañ jotoon a dajale ci màng bi kenn talatu ko wa xallaw man asaru ñi ñu jotoon a jàpp prisonnier ñu bàyyi leen wantaqadat sufuful muslimin seen sàppe yi daal di tasaaroo daal di am nag faay bu mag kenn amatul sàppe boo xam ne organisation muy désorganisation totale parmi les musulmans ah ci noonu nag bi mu demee noonu moom la ima yaa Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha di nettali mu ne teroog bi nga xamante ne nii ci la demee noonu muy nettali ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi jour boobu bi mu demee noonu nag ci la Iblis yuuxu ci riwaayu ñoom imaam Ibn Isxaaq bi da ne saraxa saarix saraxa saarix am benn waaye bu yuuxu ca kaw ne qutila Muhammad rey nañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa léegi nag bi nga xam ne noonu la deme aa mu yokkati nag kafuyaay ci kaw kafuyaay mooy gaa yi ndar kepp nañ leen ñu naan déen ñu ne leen seen yonent bi taxoon ngeen di xeex sax rey nañu ko moo tax yaay Aïsha radiyallahu anha ne fa saraxa ibliisu laanatullahi alayhi ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ay ibaadallah uxraakum fa rajaat fajtaladat hiya wa uxraahum mu bi nga xam ne ci la ibliis indi benn cafouillage bu rëy ci biir jullit ñi ne leen pour seen gannaaw mu yuuxu ne yéen jaamu yàlla yi uxraakum xool leen seen gannaaw gaa yi commencé ah amatuñ nag benn mu nekk nag foo xam ne xamatuñ fan lañuy jaar fu ñu jaar rek daje fa kuffaaru Quraysh ni di jaasi yi di leen dal fu mu fu ci wépp wàll voilà ndax Iblis da leen a woo naan leen uxraakum mooy protéger leen seen ginnaaw mooy ñi doon dàqiwaate doon dàq yéefee yi bi ñu tourné ñu gis nag fasu Quraysh yi di agsi ak ñi ñuy massacrer ci yoon wi léegi farajaat ulaahum fajtaladat hiya wa uxraahum léegi bi ñu tourné bi ñu tourné ñoom ñu foog ñii ñu gis seen ginnaaw ci kuffaaru Quraysh ni ànd ak fas yi ñoom la mu nekk benn pëcc xoo mag ba ñenn daal di rey ñenn ci ñoom te tey ñu waaw moo tax ci xadiisu imaam Ahmad biñ la wax sànq bu Seydina imaam Abdullah ibn Abbas na ko noonu imaam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi soloo na ko. mu ne loolu wa annahum lamma raja'u ixtalatu bil mushrikiin wal tabasa al askaraani falam yatamayyazu fa waqa'a al qatlu ala al muslimiina ba'duhum fi ba'd seydina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la iblis woote noonu comme li yaay Aïcha wax ne ee eh yéen ñi nekk ci ginnaaw défendre leen défend mooy yéen défendre leen ñi nga xamante ne nii ah yéen ay yohannas yéen jullit ñi défendre leen seen arrière yi ñu tourner ñu gis nit ñu bari ñoo xam ne jotuñu sax di seetlu ñan lañ ñaari ngi armée yéeféer yeeg jullit ñi jaxasoo nee na wal tabasal askaraani ñaari armee yi daldi jaxasoo xàmmeetuñ kanay kan falam yatamayyazu kenn ràññeewul sa moroom fa waqaa al qatlu ala al muslimiina fi ba'd jullit ñi keroog ñu daldi rey dem ba rey sax di reyante seen biir te yëguñu ko te xamuñu ki ñi ñuy rey kan lañ mooy sa jaasi ngay yor di bàcc di dóor ndax lan ah pour se sauver la ndax ku nekk mën naa doon noon bi te dañoo foog ne mooy ne ñii nii nekk seen gannaaw ci noonu yéeféer yi lañ bokk ndax gis nañ ne faagaagal nañ ña ca montagne ba mooy ñu xool gisuñ fa kenn gis ay fas te kan moo fay roon fas deux cents fas ku faaru Quraysh yi ñu xam ne kon nag ñu foog ne ñooñu ñoon ñëpp la ñu di rayante seen biir bi nga xam ne ci la armée yi jaxasoo ba ci noonu ci lañu raye euh, ki nga xamante ne nii mooy waajuru góoru Seydina Xudayfa ibn al-Yaman moo tax as-sayyidatu Aisha radiyallahu anhum wa arda anha wa ardaaha mu ne fa raja'at ulaahum fajtaladat hiya wa uxraahum fa basura Xudayfatu fa idaa huwa bi abiihi alyamaan fa qaala ay cibaadallah abi abi qaala qaalat fa wallahi mahtarazuu xatta qataluu mu ne ci kafuyaag boobu bi Iblis wootee ne yéen cibaadallah ne yéen cibaadallah yéen jaamu yàlla yi uxraakum défendre seen ginnaaw ñu tourner gis fas yi ndeke fas yi dañoo ñi ñu jàpp ne ñépp ci kuffaaru Quraysh ñi la seetuñ sax ndax laata ñuy remarque li ñu gis fas yi àgg nañ seen kaw léegi bi ñuy jéem a défendre noonu di ay jullit ñi nga xam ne ñoo ne woon seen ginnaaw te tayuñu ko ci la ñu reyee ki nga xam ne mooy al nekkoon waajuru Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman moom ñu gis ne dafa bokk ci ñu rey ci bi pëcc xoo bi amee kenn xamul euh, kanay kan ci lañu ko rey moom moomu di waalidu Xudayfa di al-Yaman ah doom ji di Seydina Xudayfa jotoon nañu gis lu moo gën siiw jotoon nañu gis li nga xam ne mooy tarjamaam moom mii nag am na ñu ne xisl la tuddoon am na ñu ne xisl la tuddoon am ñu ne xuseyl ibn jaabir ibn rabia ibn farwat ibn xaaris ibn maazin ibn qutay'a ibn absin almaaruuf bil yaman al absi moom di waajuru seydina xudayfa ibn al yaman mu ngi tuddoon am na ñu ne xisl la tuddoon am ñu ne déedéet xusayl bi tasghir loolu wutee la ci turam di dooma ku ñuy wax jaabir jaabir di doomi rabia rabia di doomi farwa farwa di doomi alxaaris di doomi maazin Maazin di doomi Qutay'a Qutay'a di doomi Abs mu bokk ci waa banu waa kojuk al waa bani ko ñu ci Absi mu bokkoon ci waa Abs di ngay dégg loolu ci ñi ci poésie arabe dën nga dégg Antara ibn Shaddad bokk ci al Mu'allaqaatu sab'a les sept plus grands poètes anté islamique avant l'islam di ñëw ibn Shaddad al-Absi moom ci ñooñu la bokkoon a al-Yaman la siiwe di waajur Seydina Xudayfa ibn al-Yaman mi ñu jotoon tarjamaam gis ko walillahi alhamdu wal minna imaam muslim raxmatullaahi alayhi dafa solo jëlee ci at-Tufayl Abi Tufayl mu jële ci Seydina Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ndax bokk na moom al-Yaman bi ci ku teelu dugg ci lislaam la bokk na ci ñu njëkk a tuub ci waa ahlul Madina même bu dee ne moom cosaanam nekkuloon Medina waaye am nañu wax lool ne dafa ñëwoon cosaanam mooy waa yaman moo tax ñu ko doon wax al yaman même bu dee ne waa ahlul Madina it seen cosaan mooy yaman googu lañ jóge woon moo tax ñu doon al yaman al yaman di waalidu Hudhayfa ibn al yaman imaam muslim kon dafa jële ci seydina xudayfa radiyallahu anhu mu li nga xam ne moo ko teree fekke ghazwatu badrin mooy ne dafa génn moom seydina xudayfa wa abi xusayl mu ne maa mana'ani an ashhada badran illa anni xarajtu ana wa abi xusayl fa axadanaa kuffaaru qurayshin fa qaalu innakum turiduuna muhammada sallallahu alayhi wa sallam xadiis bii gisoon nañ ko bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama ki nga xam ne mooy doom ji di seydina xudayfa ibn al-yamaan radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne dafa génnoon àndoon ak baayam moom Seydina Xudayfa léegi ci yoon bi bi muy ñibbisi li ko teree fekk Badar nee na mu romb côté Badar nag waa Quraysh jàpp ko mooy avant xare biy commencé biñ nee ci yoon wi comme nañ ko gise woon biñ ñemee ci euh, euh, euh, ci ghazwatu Badr ñu jàpp Xudayfa ak baayam di Xusayl bi mu ne fa qaalu ñu ne ñu innakum turiduuna muhammadaa yéen ñii ma gis waa Quraysh ñoom Abu Jahlin jàpp leen ne leen yéen Seydina Muhammad ngeen bëgg a dem waxoon naa la ñoom duñu wax Seydina waaye ñun ñoo koy wax yéen ñii nii ma leen gise mooy ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëm bëgg koo jàppale contre ñun Xudayfa radiyallahu anhu nee na fa qulna ma nuridu ñu ne ko ah non non non non ñu ne non yéen Abu Jahlin da ngeen a juum ñun jëmuñu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa axadu minna ahda allahi wa miisaaqahu la nansarifanna ila al madina wala nuqaatil maa léegi ñu ne ah ngeen jëmu ngeen fa léegi bala ñu leen a bàyyi da ngeen di jël pacte bu leer ak ñun ci kanamu yàlla këne yéen bu ngeen jur bu ngeen bàyyee da di ñibbi direct Medina du ngeen dem du ngeen dem dugg ci armée Seydina Muhammad na alei satu salaam bëgg di xeex ak ñun wala nuqaat nuqaatilu maa te duñu xeex ànd ak moom contre waa Quraysh nee na ah, ñu ne leen waaw kon baax na jël nañ pacte boobu ñu ñëw ci yonent bi salaam ne ko daje nañu ak waa Quraysh ñoom nag dañ ñoo jàppoon bi ñuy bàyyi nag axada axadu minna ahdallahi wa misaaqahu lanansarifanna ila almadina wala nuqaatil ma'ak ñu ne ko ah ñoom nag dañoo jël ci ñun pacte ne buñ ñu bàyyee dañuy ñibbi direct te duñu ñu ànd ak yow di la jàppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ ko ko waxee mu ne leen insarifa dem leen ngeen ñibbi jarul ngeen di xeex ak di ànd ak ñun comme que yéen jëloon pacte bopp ak yéeféer yi kon nag di ngeen koy dëggal allah allah allah waxoon nañ la jamono yooyu ne la gis nga l'islam amul ne way ay pacte bu am ay yéeféer lañ ko waa bu ñu ñi gëmuñ yàlla nañ leen nax <laughs> wallaay boo fi lekkee dërëmub jàmbur waxoon tuddaloon naa la xadiisu ad-dayyaan xadiisu ad yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne amul benn yéefér yawmal qiyaam boo xam ne dina dugg safar te amul benn jullit boo xam ne dina dugg ajjana fekk mu yoreel ab yéefér jullit bi yoreel yéefér ak lu dul ne dina ko fay ba pare ñu xool après est-ce que naa duggi ajjanaam ji ndax bu boobaa fay lu muy doon ay tiyaaba ngay jël di jox waaj waaye benn yéefar du dem safara lu dul ne dinañ régler différend yim amoon ak tooñ yim tooñoon jullit ñi bala moo dem safara kon nag waa ah, transport yi moom taj transport de l'agglomération de l'agglomération boulogno nga ne transport africain gratuit wala transport arabe gratuit xam nga ne loolu ay caaxaan la alal jooju nga lekk ci gaay nga foog ne yow yow doo ko fay bañ a fay suñu borom bu keroogee yonent bi aleyhi salaatu salaam nee ku yore yéeféer di ko fay bala nga fee dem kalaa dugg àjjana di nga fay mbir yi kon nag moo tax ñu war a seetaat suñu bopp ab yéeféer wala ab non croyant laa ko séqam lu ma neex def waaye dëkk tubaab yi ñoo ñëwoon piller say maam suñuy maam yow yaay sa maam yow dañoo piller sa maam yow buñ piller sa maam est yaay sa maam yow hein sa maam kay tooñ nañu ko bu dee loolu loolu la dañ koo tooñ mais affaire u maamam léegi yow ngay fay ngay fayu l'injustice teg ci injustice alors que ci lool du loolu idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim la alquran wax wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a lu baax ak lu bon mënuñoo yem waaye yu baax yi ci seen biir yemuñu waaye yu bon yi ci seen biir yemuñu ñépp xam nañ ne joxe loxo jigéen boo boo xam ne man nga koo takk moo loolu moo gën mooy garaaw nga njaaloog moom kon bàkkaar yi ci boppam yemuñu xool lu bon kay moo tane moo gën a mooy garaaw yow nga def lu bon loolu nga doon xool moo tax wala tastawil xasanatu wala sayyi'a ñépp xam nañ ne saraxe baax na waaye fi mu gëne mooy nag bu dee ci zil a ah, zawil qurba nga ko def waaw sa way jege ñaale saraxe bi ngay saraxe génn jox ko doxandéem ak bi ngay jox sa way jege ñaale yemuñu am ah, lépp lu baax la waaye nag bi nga jox nag say jege mu moo ëpp doole ta moo for indallah wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a waaye yu bon yi ku ku lu baax ku ko gis xam ne yemul ak lu bon suñu boroom ne nag idfa billati hiya ahsan yow buñ la tooñee delloowal lu ñaaw liñ la defal waa ji remplacer ko lu ñaaw la def remplacer ko fayee ko lu baax du sax loo koy fay ndax boo ko fayoon mooy ne lu bon ngay def ay fullaay jaay daqaar il faut lui rendre la monnaie de sa pièce non loolooy fulla déedéet loolu fulla déedéet loolu fulla fulla mooy nga mën a fayu nga daal di baale as-sabru inda sadmati al-ula yu ay affaire yu jaay kii way way góor góor loolu noonu déet ki nga xam ne mooy mooy góor dëgg mooy ki nga xam ne bu ñu ko defee bu mën a fayu baale léegi nag nan ngay ñëwee naan samay maam te yow sax lii lépp mooy du yow ah, say maam rek lañ ko def nga nekk ci dëkk bi yàq fi image u yàq fi sa der yàq image u l'islam ndaxte un mauvais un mauvais ambassadeur kon nag gis nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa ayyuhal aw amanu awfu bil uqud mu ne Xusayl ak doom ji di Xudayfa radiyallahu anhuma comme que jël pacte ak waa Quraysh ne du ngeen xeex ak ñun te looloo ci kaw lool lañ leen libéré kon nag dem leen buur yàlla dinañu dimbali ci seen kaw ñoom kuffaaru Quraysh ni waaye yéen dem leen Seydina Xudayfa ne loolu moo tee man ak sama baay Xusayl ibn Jaabir al-Absi fekkewuñu Uhud Badar bi Uhud amee nag imaam Ibn Isaaq ne wa haddathani Aasim ibn Umar ibn Qataada an Mahmuud ibn Labiid radiyallahu anhu annahu qaala imaam ibn Isxaaq ne wa haddathanii te nettali na ma Aasim ibn Umar di Aasim di doomi Umar Umar di doomi Qataada ibn Nu'maan radiyallahu ta'ala anhu anhum wa ardaahum sëriñam boobu jële ci Seydina Mahmuud ibn Labiid di saxaaba boobu nga xam ne tuut tànk la di Seydina Mahmuud ibn Labiid radiyallahu taala anhu wa arda bokk ci tu tànk saxaaba yi moom seydinaa mahmud ibn labid mu ne kon nga gis ne riwaaya imaam ibn isxaaq bi sanadam bu wér la ah, ndax imaam ibn isxaaq dana nettali na ma sëriñam di aasim ibn umar ku wér la mu jële ci saxaabi di seydina mahmud ibn labid radiyallahu taala anhu wa arda léegi mu ne lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila uhud rafa'a xisla ibn jabir wa huwa al-yaman abu hudhayfa abu hudhayfa ibn al-yaman wa huwa al-yaman abu xudayfata bn alyamaan wa thabita bna waqshin fi l aataami ma annisaai walsibyaan mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la Uhud am yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jël ki nga xamante ne nii mooy Xusayl ibn jaabir di xusaylimi wa huwa alyamaan te mooy alyamaan di ki nga xamante ne nii mooy waajuru seydina xudayfat am na nag ñu ne li tax ñu tudde ko alyamaan jóge gim jóge yaman du ne sax mooy ni ñoom waatul madina falañ cosaanoo waaye dañu ne comme li imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi wax dañ ne benn maamam moom moo demoon sori ay ñoñam waa ahlul madina dem Yemen nekk fa yàgg fa yàgg fa yàgg fa après doomam yooyu juddoo fa après ñëwaat ñu tuddee ko moo tax ñu koy ñu koy dàkkantele naan al-Yaman moo ko wax ji ñu waxoon benn la rek sauf que bii nii imaam as da ne Medina la maamam newoon Yasrib mais dafa demoon Yaman yàng fa bi ay ay maamam léegi nag moom bi mu juddoo mooy ay kii maamam la woon léegi nag ñëw Medina ñu koy tudde al-Yaman moom Hisl Husayl wala Hisl mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dalee na teg ci yenn mooy ñu bañ a ñëw ci xare bi comme que Quraysh soriwul Medina fi ñëw mooy soriwul noonu léegi ñu teg leen ci kaw terrasse yi ci forteresse u Médina yi la leen fa yonent mi alayhi salaatu salaam teg moom Husayl ak ki nga xam ne mooy Saabit na Waqsh ñu nekk fa jigéen ñi ak gu ak xale yi ci endroit bu sécurisé au cas où ndax Quraysh wóorul woon te xale bi fu mu am soriwul au am ci ñoom ñoo xam ne dañoo bëgg ñëw Médina daal di fi rey ñi ci des ñi fi nekk ñu teg leen ci benn endroit ci utum yooyu nga xam ne ay forteresse la doon doon yonent bi alayhi salaatu wasallam daal di fay teg bokk ca ñam fa teg muy Xusayl bi ak ki nga xam ne mooy Saabit ibn Waqsh di Saabit ibn Waqsh ibn Zughba ibn Za'ura ibn Abdil Ashhal al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa an al-Yamaan radiyallahu nag biñ ñëwee foofu ñoom Badar dem demuñu ndax loolu foofu la leen yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ndax ñoom dinañ wax li tax yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi leen foofu mu ne biñ leen fa bàyyee nag fa qaala ahaduhuma li saahibi kenn ci ñoom muy alyamaan daal di wax saabit wala saabit ibn waqsh ne ko mu ne wa huma shaykhaani kabiraan dañu nekkoon ay mag nag ay màgget lañu woon presque ay màgget lañu woon kenn ki ne keneen ki laa abaa laka ma ne ko yow daal yow daal na la sa bàyyi ñàkk rek loolu waxinu arab la looy xaar nekk fii ci biir ñu nekk yow lan ngay def ci biir fii forteresse bi ak jigéen ñi xale yi fa wallahi ma baqiya li waxidin minna min umrihi illa dham a ximaar ñu ne mee ñun kenn ci ñun maag yow desewuñu ci dund lu dul suñu dund ñun li ñu waroon a dund dund nañ ko fii mu ne ni des ci suñu dund bariwul du dara mooy entre interval intervalle bi nga xamante ne nii euh, ci la mbaam di naane mooy mbaam mu mar daal di naan siggi war a naanaat intervalle bu ndaw boobu muy siggi war a naanaat mu ne lu toll noonu moo moo ñu dese ci dund tellement ay mag lañu ñun ñu togorong ñun ñu nekk ay paa waa kon lan lañuy def fii ci jigéen ak xale yi hein innama nahnu hama al yawm aw ghadan de toute façon nu man di dem mooy ne euh, ñun man ak yow ñoo ci yem rek ah mooy fu ñu jaar dañuy nangu bëgg naa ni rek pour wanne mooy dañuy naani ji mooy la mooy ne euh, lim ne ñun ñun amuñu dara lu ñu dese suñu dund lu dul fi mbaam mi naane mar naan sigg war a naanaan looloo ñu dese suñu dund léegi loolu lañ joxe exemple que ne ñun looloo ñu innama nahnu hamma ñun nag mooy ne de façon dañuy naane ci teemu dee rek léegi ñu dee léegi ñu dee al yawma aw ghad soit ñu dee tey mooy bu ñu deewul fan yii tey de suba ndax ñun li ñu defee bareetul afala naxudu asyafana way lu ñuy def fii nañ jël suñuy jaasi thumma nalhaqu bi rasulillah bu ko defee ñu dem ci yonent bi aleyhi salatu wassalaam la'alla allaha yarzuquna shahaada amaana buur yàlla buñ demee fekke xare bi amaana buur yàlla daal di ñuy may ñu nekk ñu am darajaay martyr am darajaay shahaada maa rasulillah ànd ak yonentam lool kay moo ëpp doole ñu nekk fii ci jigéen ñi léegi nag ñu d'accord bi kenn ki waxee lool kenn ki ñu d'accord fa axada asyafahuma thumma xaraja ñu daal di jël seeni jaasi daal di génn hatta daxalaa fi naas ba dugg ci armée bi fekk xare bi Uhud ñu dem dugg ci biir nit ñi walam yu'lam bihima kenn xamul ne ñoom ñu ngi ci biir agsi nañu mu ne fa amma Saabit ibn Waqsh fa qatalahu al-mushrikuun kenn ki di Saabit ibn Waqsh moom mushrikuuna yi daal di koy faat wa amma Husayl ibn Jaabir faxtalafat alayhi asyaaful muslimiin faqatalu wala yaarifuun mu ne Kantaa ki nga xam ne mooy. Xusayl di alyamaan di waajuru Seydina Xudayfa moom jullit ñi ci boppam ñoo ko rey bi nga xam ne ci la leen waa kuffaaru Quraysh ni tañ ci ginnaaw bi rumaat yi wàccee tireur d'élite bi jógee ci montagne bi wàcc ñoom ñu profitoo Seydina Xaalid dem faagaagal ña fa newoon tañ ci gaa yi nag ñuy yuuxu ca kaw naan yaa lal Uzza yaa la Iblis woote ne yéen jullit ñi geestu leen défendre leen seen ginnaaw yéen ñiy dàq yéeféer yi ñu turne dajeeg fasu yéeféer yi nag ak jullit ñi mu nekk pëccëxoo ñoom ñuy dóor seeni yi ngir défendre ci la ñaaye ki nga xamante ne mooy Husayn bii bi ñu ko te xamuñu ko biñ koy waaja rey nag Sayyidna Hudayfa doom gi mu ngi ci toolu xare bi gis leen gis na baayam gis jullit ñi di ko di ko ji di ko ut si di xàcc di dóor mu abi abi abi sama baay la sama baay la mais dégguñu ko dégguñu ko ñu daal di koy rey comme li sayyidatu Aïsha wax ci xadiis bi nekk ci saxiix imaamul Buxaari mu ne rahmatullah alayhi mu ne fa basura Xudayfatu fa idaa huwa bi abiihi al fa qaala ay ibaadallah abi abi bi jaasi yi di dal fu ne Seydina Xudayfa radiyallahu geestu daldi gis baayam jullit ñi uti ko di ko du jaasi mu ne leen éeyéen eh, jaamu yàlla yi kii sama baay la alyamaan la sama baay la alyamaan la abi abi sama baay la qaala sayyidatu Aisha qaalat fa wallahi mahtajaru hatta qatalu ñoom daal mais dégguñu ko dañ dañu ko ray ndax dañoo foog ne ci yéefar yi la bokk seetluwuñ sax li ñuy def tellement kafuyaag bi am ak pëcc xoo bi am ah léegi nag biñ defee loolu fa qaalu ñu ne bi biñ biñ ko rayee Xudayfa ak si ne sama doon leen ne maa ngi leen di wax sama baay la sama baay la fa qaalu ñu ne wallahi in arafnaahu ne ñu ngi wàcc yàlla ne xamuñu woon ne sa baay la seetluwuñu ko sax woone wa sadaqu wax nañ dëgg wax nañ dëgg xamuñu woon ne baayu seydina Xudayfa la di Xusayl ibn al noonu lañ ko reye seydina Xudayfa nag tontu leen ne leen yaxfirullahu lakum wa huwa arhamur raahimiin yal na buur yàlla daal di leen jéggal te mooy ki nga xam ne mooy ki gën aji jéggalaa yi yaxfirullahu lakum wa huwa arhamur raahimiin mu ne yal na leen yàlla yërëm te mooy ki gën ci ki nga xam ne mooy gën ci aji yërëmaa kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag bi xare di jeexee mu ne day jox diya day jox diya ki nga xamante ne nii mooy Seydina Xudayfa ndax baayam bi ñu rey mais Seydina Xudayfa radiyallahu anhu daal di bañ ne delloo ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa tasaddaqa Xudayfatu bi diyatihi ala al-muslimiin mu daal di jël diya boobu daal di koy saraxe jox ko jullit ñi baal leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kontaan ci Seydina Xudayfa mu ne fa zaada daalika inda rasulillahi xayra loolu nag yokku ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yiiw joo xamante ne nii ci li Xuzayfa def ibn al yamaan kon noonu lañ ko reye moom Uhud ci kafuyaas boobu di seydina al yamaan di Xusayl ibn Jaabir al Absi radiyallahu taala anhu wa ardaa وعنّا به واجعل أعالي الفردوس مسكنه ومأواه kon noonu la ñaar ñooñu di Xudayfa ibn al-Yamaan ak Saabit ibn Waqsh noonu lañ leen rey keroog Uhud Saabit ki ko rey mooy kanta Xudayfa mooy ne jullit ñi ñoo ko rey te yëguñu ne kii mooy baayu Xudayfa gis nañ lim leen wax ah léegi nag ci noonu kon ci la tournure geer bi daal di tourner biñ leen tàncee noonu nag ah jullit ñi daal di ci ñetti mooy armée jullit ñi léegi daal di diviser wu ci ñetti parti comme li imaam al na xajar wax ci al imaam alxaafis ibn xajar dafa wax ci alfath mu ne alwaaqi li nga xam ne mooy dëgg këne annahum saaru salaasu firaq bi nga xam ne ci la leen kuffaaru Quraysh ñi tànce ñoom jullit ñi keroog ginnaaw bi rumaat yi wàccee seen place ñu commencé rey ci ñoom ñu bari mu ne dañoo mujj nekk ñetti pàcc mu ne benn pàcc bi firqatun istamarru fil hazima benn parti bi moom dañoo continuer ci defet bi mooy songu mi leen kuffaaru Quraysh ni contre-attaque bu metti jële leen jóge leen fépp ci ginnaaw ci kanam ñu ëlëmu xamatuñ fuñ jëm ñooñu nag ñu daldi dew daldi dem fi nga xam ne ba jege ila qurbil madina ba jege madina mu ne ñooñu delluwul lu dul ba xeex ba pare te ñooñu ñu tuuti lañ imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mu ne ñooñu nag waqad kaana naasun hazamu an rasulillah hatta intaha ba'duhum al-munaqqa duuna al-a'was moom imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mu ne waqad kaana annaasun hazamu mooy ñii imaam alxaafis ibn xajar ne ñooy ñi nga xam ne dañoo continuer ci songu gi leen kuffaaru Quraysh ni songu mu metti ba ñoom ñu daldi jóge foofu daal di dem ba jege Medina mu ne ñooñu noon tam ñooñu la ne moom imaam alxaafis wahum xalil te ñooñu ñu tuuti lañ ñooñu la imaam ibn Isxaaq ne dañoo jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te Uhud bàyyi fa foofale hatta intaha ba'dhum al ba ñenn ñi jege bërëb buñ naan al-Munaqqa mu nekkoon benn yoon boo xam ne arab yi dañ ko doon jël doon dem mu nekkoon yoon la woon pour dem Sham ci jaahiliya waa Tihaama ñoo fa dëkk mu nekk entre Médina ak Uhud foofule am na ñoo xam ne dañoo jóge ci champ de bataille bi keroog bi yi taree ba àgg foofu duunal awasi muy mooy àgguñu awas muy beneen bërëb bu jege foofu ñooñu ñooy keroog jullit ñi ni nga xam ne noonu la lañu tàqale ko kon première partie baa ngoogu armée bi nekk ci une désorganisation totale wa humul ladina nazala fihim te ci ñoom la wàcc mooy ñooñu noonu ci ñoom la wàcc aaya bi nga xam ne ci ñoom la wàcc aaya bi nga xam ne moo naan innal ladina gaa yi nga xamante ne nii ci suuratu ali imran innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum innama istazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu mu ne ñi nga xamante ne nii tawallaw dañoo wane ginnaaw keroog yawmal taqal jamaan bi ñaari kuréel yi di kuréelu yi julli yi dajee keroog Uhud ñi ci dellu gannaaw ba dem bay dellu ba jege Medina mu ne ñooñu innama stazallahum shaytaan shaytaani di iblis mooy ki nga xamante ne nii moom moo leen tarxiisloo bi ba'di ma bi ba'di ma kasabu à cause de lenn loo xam ne ñoom ñoo ko fàggu ca la seytaane jaar daal di leen euh, ci la seytaane jaar daal di fay euh, jaare leen noonu ba tax ñooñu noonu daal di woon jóge ci champ de bataille bi daal di dem ba àgg fi nga xamante ne nii mooy qurbal madina bàyyi ña des ca champ de bataille bi suñu boroom subhaanahu wa nag ne walaqad yàlla nag jéggal na leen waaw ndax liñ def mooy bàkkaar bu mag la muy alfiraaru yawma zahf mooy daw bés bi nga xam ne bésu jàmmaar loola ci xare mais buur yàlla nee na walaqad afa allahu anhum ñooñu man buur yàlla jéggal naa leen inna allah dëgg-dëgg buur yàlla xafuurun aji jéggalaakoon la xaliimun ku teey la koo xamante ni ku yërëm euh, jaamam yi la amul ñeewante ci ñoom looloo tax mu daldi leen jéggal keroog kon ñooñu ñooy pàcc bu njëkk bi imaam al-Hafiz na Hajar ne firqatun beneen pàcc di deuxième bi saaru xuyaara lamma sami'u anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qutil fa saara gaayatul waaxidi minhum an yadubba an nafsihi aw yastamirra ala basiratihi aw yastamirra ala basiratihi fil qitaali ilaa an yuqtal wa hum aktharu saxaaba. mu ne nag mu am beneen pàcc boo xamante ne nii. saaru xuyaara ñoom dañoo ëlëmu lamma sami'u anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qutil bi ñu déggee ñu ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ëlëmu xamatuñ fan lañ jëm xamatuñ lan lañuy def xamatuñ fan lañ jëm ñu désespéré léegi nag ndax loolu mooy li nga xam ne moo jógoon ci kaw moo tax am riwaaya yu ne fa saraxa saarixun anna muhammadan qad qutil am na benn riwaaya bu ne am benn yuuxukat ku yuuxu ca kaw ci bi leen songee noonu ci leen ñu dolli leen ci ne leen kat seen yonent bi taxoon ngeen di góor góorlu yëgleen leen nag faat nañ ko te mu indi nag benn découragement bu rëy ak benn rëngi-rëngi bu rëy ci biir jullit yi mu ne nag ñooñu noonu ñooy deuxième parti bi ñu daldi di xamatu xamatuñ ñuy def léegi nag léegi lan moo fi sës mu ne fa saara gaayatul waaxid minhum an yadhba an nafsi mu ne léegi objectifu kenn ci ñoom lenn la mooy soit nga défendre sa bopp aw yastamira ala basiratihi fi al qitaal ila ay yuqtal mooy fexe défendre boppam wala mu continuer di xeex ngir li leen taxoon a jóg muy fexe gañe Quraysh ba kera ñu koy rey mu ne wahum aktharu saxaaba ñooñu ñooñu ëpp nag ci saxaaba yi mooy pàcc bii mu ne mooy dañ faa des léegi pour défendre seen bopp walla pour continuer xeex noonu de toute façon ñaar yépp ñoo duggante mu ne ñooñu wahum aktharu saxaaba mu ne wa firqatun ak beneen mu des ñetteelu pàcc bi sabatat ma'a an-nabi moom dafa des ak yonent bi alayhi salaatu ci biir fi ñu leen tànc noonu ci digg màndin yi buñ ko mënoon a waxe noonu mu ne summa taraja'a ilayhi al-qismu ath fa shay'an lamma arafu annahu hayy kon ñetteelu pàcc bi ñoom dañoo des ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mën nañ ci dolli beneen boo xamante ne tuddoon nañ ko ci riwaaye bi nga xam ne moom lañ génnoon jataay bi ñu weesu bi ñuy gis Seydina Anas ibn Nadr radiyallahu anhu mooy am na beneen pàcc boo xam ne ñoom dañoo ñëwoon ba teg seeni arme biñ déggee ñu ne faat nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, mu ñu daal di teg seeni arme nag ne dañuy toog di xaar dee ba nga xam ne ci la leen Seydina Anas ibn Nadr di leen rombe ne leen mais lan ngeen lu tax ngeen tooxaw teg seeni arme ñu ne ndax dañ ne euh, ki nga xam ne kat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn na àddina mu ne leen maa ajla maa maa ajla sa toom ana lan moo leen taxawloo fii lan moo tax ngeen toog fekk ay góor moom Seydina Anas ibn Nadr romb ci biir pëcc gis ne ñii jullit ñi ñu am ci wàllam saar imaam ibn Isaaq ne fii rijaalin min al muhaajiriina wal ansaar waqad alqaw bi aydiihim daal di tël seeni armée daal di teg di xaar gaay fekk leen faray mu ñëw ne leen nee lu leen toogloo fii qaalu qutila rasuulullah sallallahu alayhi wa qaala fa maada tasna'uuna bil hayaati ba'da quumu fa muutu ala ma maata alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon beneen pàcc bi te day mujj dugg ci pàcc bi nga xam ne mooy ñi ëpp liñ def te moom la mooy deuxième pàcc bi ñi imaam ibn Isaaq ne imaam al-Hafiz ibn ne ñooñu ñoom dañoo mujj biñ déggee ñu ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo mujj ëlëmu xamatu lu ñuy def léegi nag la fa desati mooy xeex défendre sa bopp xeex ngir l'islam rek ka fa desati mu ne te ñooñ mooy ñi ëpp léegi nag avant ñu avant ñii nag dafa am ñoo xam ne ñoom dañoo tegoon seeni arme ba Seydina Anas ibn Nadr romb leen ne leen lan moo tax ngeen tooxaw nii teg seeni arme ñu ne ndax qutila Rasulullah ndax lay nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne leen waa fa maada tasna'una bil hayat bil hayat ba'd waa léegi lan ngeen di doye dindu gi après moom jóg leen fa muutu ala ma mata alayhi rasulullah jóg leen ngeen dee ci li yonent bi alayhi salaatu salaam dee bu dee ne loolu dëgg la bu dee ne wax jooju dëgg la que ne rey nañ yéen jóg leen li tax mu génn àddina ngeen def noonu ba génn mu nekk cause buy tax yéen ngeen génn àddina mais bu leen taxaw rek bàyyeeku noonu. nga gis ne woor mooy ci début bi noonu da am ñeenti pàcc mooy ñenn ñi dañoo dem bi mbir yi tàngee ñu dem ba jege Medina beneen yoon ñu des fa di xeex di défendre seen bopp ñeneen ñi tegoon seeni arme ñeneen ñi des ak yonent bi alayhi salaatu wasallam di ko défendre. ah bokk na nag ci ñooñu nga xam ne ñoo taxawoon di défendre yonent bi alayhi salaatu wasallam saaxibul liwaa Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al bokkoon na ci ñooñu muy Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr moo tax imaam Ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi ne wa qaatala Mus'ab ibn Umayr duuna rasulillah sallallahu alayhi mu ne ibn Isxaaq bokkut na ña desoon doon xare doon ànd ak mooy dernière partie bi mooy Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul Xayr mu ne keroog bi mu demee noonu xare na di défendre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xatta qutil ba ni nga xam ne ci lañ koy faate moom Seydina Musab radiyallahu anhu wa ardaa mu bokk ci ñi xam ne ñoo génn àddina keroog Uhud moom Seydina Musab comme niñ ko gisa woon biñ doon gis tarjamaam walillahi alhamdu wal minna comme kanam moo yoroon drapeau bi ah. bi nga xamante ne nii ci lañ ko rey te ki ko rey mooy kàccoor bu mag bi di ibn qam ibn qami'a al-laythi te bi muy rey seydina mus'ab radiyallahu anhu dafa jàppoon ne moom yonent mu dem ne waa quraysh moom al ibn qami'a no huwa yadhunnu annahu rasulullah fa rajaa ila qurayshin fa qaala qataltu muhammada sallallahu alayhi wa mu daldi bi mu rayee seydinaa mus'ab moom ibn qami'a alayhi la'natullah fi mu foog ne yonent bi la daldi daw dem ci mbooloom quraysh yi ne leen man rey naa man ibn qami'a rey naa yonent bi alayhi salaatu waaye mooy moom Mus'ab la rayoon di Seydina Mus'ab ibn Umayr falamma qutila Mus'ab a'ta Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-liwaa'a ala Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bi ñu reyee Seydina Mus'ab ibn Umayr yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di jël drapeau bi jox ko Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa ardaahu kon kooku bokk ci ñi nga xam ne faat nañ ko keroog mu desoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko défendre ba keroog ñu koy rey moom seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr waaye bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoom la imaam al-Hafiz ibn Hajar wax muy ñetteeru kuréel bi ne wa firqatun sabatat ma'a an-nabi sallallahu alayhi mu ne benn kuréel ci ñetti kuréel yim la wax am na ci benn kuréel boo xam ne dafa des yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xare di ko défendre bokk ci ñooñu Abu Talha muy Abu Talha al-Ansaari ta'ala anhu wa ardaa muy Seydina Abu Talha al la kaana min usudi uhudin bokkoon na ci gaa desoon foofu uhud mu ngi tuddoon zayd ibn sahl ibn al haram ibn amr ibn zayd manaat ibn amr ibn malik ibn adiy ibn amr ibn malik ibn najjaar al-ansaari al-xazraji noonu la tuddoon moom seydinaa abu talha loolu mooy dàkkantalam te loolu la gën a siiwe sinon zayd la tuddoon di doomi sahl Sahl di doomi al aswad aswad di doomi xaram xaram di doomi amr amr di doomi zayd manaat adi adi boobu di doomi amr amr di doomi malik malik di doomi an mi nga xam ne moom lañ leen di askanale di leen wax an ñu bokkoon nag moom seydina abu talha zayd ibn sahl ci waa xasraj moo tax ñu waa alxasrajiyu al ansaariyu di seydina abu talha al ah moom seydina abu talha ñu bari nag ci waa ahlu siyar presque ñoom ñépp dañ ku téela tuub la ci waa aqaba yi bokkoon nañ ñi nga xam ne ñoo fekk woon aqabatu mina bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajeeg ay accord ngir ngir lan ngir mu mën a ñëw ci ñoom gàddaay si ci ñoom waa ahlu siyari wal maghazi dañu ne a moom moom bokkoon na ci ñi fekke woon loolu te loolu moom la Seydina Urwa wax Seydina Muusa ibn Uqba tamit loolu lañ wax waaye euh, wax jooju noonu këne fekke woon na Aqaba yi dafa am dara am na luñ ciy seetaat comme li imaam al-Hafiz ibn wax ci al-Isaaba fi tamyiz as bi nga xam ne ci lay def tarjama seydina abu talha bi al ansaari radiyallahu anhu moom imaam alxaafiz ibn xajar mu ne mu ne rawa nasaa'iyu mu ne imaam annasaa'i soloona ci as sunanul kubra min tariqi jaafar ibn suleyman ci yoonu seydna jaafar ibn suleyman an thaabit mu jële ci thaabit ibn aslam al bunaani raxmatullaahi alayhi an anas mu jële ci sëriñam di anas ibn maalik xaadimu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam wa radiyallaahu anhu mu ne moom seydna anas mu ne xataba abu talha umm suleymin mu ne Abu Talha dafa ñëw doon labat ki nga xamante ne nii mooy yaayu Seydina Anas di Umm Sulaym yaayu Seydina Anas Umm Sulaym la tuddoon ah, moom la ñëwoon doon labat fekk mooy bi jëkkër ji daal di damee muy Maalik comme niñ ko waxe woon bi ñuy def tarjama Seydina euh, Anas ibn nekkoon frère papaay Anas ibn Maalik moom bi mu demee am na riwaay yu ne moom li tax sax mu bañ yonent mi alayhi salaatu salaam ba dem yoonam dem Sham mooy këne yim doon tere daal la buggul woon a ba te manu ko woon a ba bëgg ko moo taxoon mu gàddaay daal di jóge Yasrib daal di dem Sham ndax bëgg ba génn àddina foofu di Malik di doomi Seydina di bàyyi Seydina Anas ibn Malik ah léegi nag Abu Talha ginnaaw loolu dafa ñëw doon labat ki nga xam ne mooy jabaram jooju jabaru Malik jooju di yaayu Seydina Anas di Ummu Sulaym